wa an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala alaa unabbi'ukum mal 'adha hiya an-namiimatu al-qaalatu bayna an-naas rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala al-'adha bi fathil aynil muhmalati wa iskaani daadil mu'jama wa bilahaa alaa waznil wajhi wa ruwiyal idaa bi kasril ayni wa fathid daadil mu'jama alaa waznil idaa wa hiyal kadibu wal buhtaan wa alaa riwaayatil uulaa al adh masdar yuqal adahahu adaha ay ramaahu bil adah kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom lañu tolloon ci suñu bunt bi suñu garab gi suñu euh, bunt bi di deux cents chapitre deux cent cinquante-sept ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci xadis bi ñu génn nag ñu ngi gisoon xadis mille cinq cent trente-sept ñu mujj woon gis mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayn fa qaala innahuma yu'azzabaan wa maa yu'azzabaan fi kabiir balaa innahu kabiir ci buntu bii di baabu tahriim an-namiima muy buntu bii di wax xaraam ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa mbir yi nga xam ne dañ koo tere di tere li nga xam ne mooy rambaaj kon mu ne waa mille mille hadis mille cinq cent trente-huit mu ne waa ni bi ni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud gi di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonente mi alay saa salaam qaala nee na alaa unabbi'ukum moo ndax duma leen xabaare waay mal ada alaadaha bëggu ngeen ma wax leen mooy lanam ah al imaamu Nawawi mu ne alaadaha premièrement nañ koy takke comme la waxoon ne wa waxi wa wa washihu maa ila dabtin aw sharhi ma'nan xafiyin min fa'isa min at-tanbihat ah, waxoon na loolu jëloon na engagement takk nan la ñuy takke yenn baat yi nga xam ne nit ki mën na ciy man na ko jàppe du xam lu mu koy takkee wala yu mel noon waaye bu amee lu mu ciy leeral mu leeral ci ay biir léegi nag loolu lay def moo daal adh bi fathil ayn kon ayn bi danga nga koy maska kaw ah al muhmala bi nga xam ne amu tomb wa iskaani dood bi ci tegu ah do doot boobu eh al mu'jama bi nga xam ne moom daa am tomb boobu nga def ko sukkoon kon adh adh wabil ha mu jeexe ha mu ne ala wazni al wajhi comme al wajhu wala al wajhi al adhi ala wazni al wajhi kon al adhi wala nga ne al wajhu al adhu ne war waaye nag soloo nañu ko noonu lañ koy takke mu ne waaye soloo nañ ko beneen ni nuñ koy takke al ida bi kasril ayni bu boobaa ayn bi da nga koy maas maas ka suuf ay wa fathi dodil mu'jama baat bi nga xam ne daa am tomb mooy saat bu am tomb la ñu am baat mu'jama mu ne boobu solo nañ ko noonu tam ala wazni al-ida ci euh, cheenu ci euh, ni ñi ni ñi mooy cheenu li nga xam ne mooy ida ñoo niru ida ah léegi nag lu muy tekki kon am nañ kon al-adh am nañ al-ida ñaar yooyu am na mu ne wahiyal ginnaaw bi mu la ni ñu koy takke nag léegi lan lay tekki mu ne wahiyal kadib wal buhtaan mooy ak nar calomnie gu rëy ak duur wa ala riwayatil ula mu ne nag ci bi nga xam ne moom leen di fii al adh mooy ci noonu al adhu masdar loolu mu ne masdar la mooy substantif la yuqaalu na adahahu adhan ko naral na ko adhan aw duur ay ramaahu mooy sànni na ko bil adah ci aw duur aw nar woo xam ne wu siblim la bu màgg la kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon ne ala unabbiukum bil mal adah waaw ndax duma leen xabaare na mooy al adah hmm? mu ne hiya moom de al adah mooy an-namimatu mooy rambaaj toxal ay wax jële ko ci monsieur A wala ñoom monsieur awa ci x ki z ak ñoom madame z ak madame o yóbbul ko euh, moo xam madame a wala madame b wala monsieur x wala ñoom monsieur x ñoom madame b ak ñoom monsieur y ak madame n kon <clears throat> mu ne mooy hiya namima mooy jëw jëw mooy lan alqaalatu bayna an-naas waaw mooy di répandre ah, li nga xam ne mooy kàddu goo xam ne di wa ko wax nga yóbbu ko daal bi jox ko keneen alqaala bayna naas diggante nit ñi da ngay jël ci kii yóbbu ci kii kooku it wax nga toxal yóbbu ci ki ci def voilà mu ne loolu la léegi hadis bi kon na ne rawahu mu ne soloo na ko muslimu al imam abul husayn léegi laaj bu njëkk mooy sa moom donc ko soloo ñu ne lolide sëriñam euh, moom daal na koy solo ci li juutal imaamu ahmad ibnu Muhammad dinañ la wax après moom nan la ko soobee léegi nañu gis al imaamu Abul Husayni rahmatullahi alayhi mu ngi koy di ci kitaabu albirri wassila wal aadaab baabu tahriimi namiima mu ne haddasanaa Muhammadu ibnul Musanna wa ibnu Bashaar mu ne nettali na suñu ñaari sëriñ ki njëkk di Muhammadu ibnul Musanna di Muhammadu ibnul Musanna ibnu Ubayd ibnu Qays ibnu Diinaar al-Anazi Abu Muusaa al-Basri siiwe woon ci az-Zamin rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante-sept génn àddina deux cent trente deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi wa Ibnul Bashar ak euh, ki nga xam ne mooy seexam bi <laughs> muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz si siiwoon ci Bundaar ba al yi ñoom ñaar ay xarit lañu woon ñoo bokk at mi ñu gane àddina ñoo bokk at mi ñu génn àddina ñoo bokk ay sëriñ pratiquement bokk ay taalibe bokk fu ñu dëkkoon yëpp di Basra muy Muhammad ibn al-Muthanna ñoom ñaar ñëpp nekk koo xam ne ku nekk ci ñoom. sëriñ nga ci imaamul Bukhari sëriñ nga ci imaamu Muslim sëriñ nga ci imaam Abu Dawuda sëriñ imaam euh, at-Tirmidhi sëriñ imaam euh, an-Nasa'i sëriñ al imaam Ibn Maaja ku nekk toog nga sëriñ yi jàngal leen muy Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad ibn Bashar al-Muhammadani euh, rahmatullah alayhima <coughs> léegi mu ne kon haddasanaa Muhammad ibn Bashaar wa ibnu wa ibnu Muhammad ibn Musanna ibn Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abdillah moom al-Basri fi woon ci Ghundar di bàyyi jiitle ki mu mujjee tudd muy Muhammad ibn Bashaar kii non non non mooy wax eh, mi kii <laughs> ki bi jële hadith bi Shu'ba hay jaawale maa ngi anticiper non non Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum al-Basri gane àddina côté cent dix yi génn àddina cent quatre-vingt-treize moom nag waaw ba ci ba jiitleem la ko jële mu ne hadathana mu ne nettali nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullah génn gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àddina cent soixante mooy ki nga xam ne mooy amirul mu'minin di njiitu jullit ñi <coughs> di wàllu hadis mooy ki lu ñu jëtu yooye fële ca bilaadul iraq ci góor ñi xool ñan ñoo nekk ci càllale yi ngir lan ngir défendre li nga xam ne mooy sunnaay rasuli rabbil alamin moom mii nag moo dencoon ndayu ku njëkk ki muhammadu muy jaafar voilà di Gundar waaye boo tax moom baa jiit lépp la voilà rahmatullah alayhima mu ne sami'tu Shu'ba mu ne sami'tu qaala mu ne sami'tu Aba Ishaq yuhaddithu mu ne dégg naa Abu Ishaq bi Amr ibn Abdillah ibn Ubayd maamu ñoom Israa'il ak Isa ah moom mooy seen maam doom ji di Yunus jur ñaar ñi ñu tudd sànq muy Abu Ishaq al-Hamdani as-Sabi'i al-Kufi gane àddina xilaafa sayyidina Usmaan la vingt-neuf génnaat na cent vingt-neuf ne woon centenaire rahmatullah alayhi an Abil Ahwas mu jële ko naan Abul Ahwas bi Awf ibn Maalik ibn Nadla Abul Ahwas al-Ashja'i al-Jushami al-Kufi rahimahullah génn àddina <coughs> dañu ne entre quatre-vingt ak quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Mas'ud moo ko jële ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib rahimahullahu ta'ala Abu Abdirrahman <coughs> al-Hudaliyu al-Kufiyu rahmatullah alayhi génn àddina l'an 32 rahimahu radiyallahu anhu muy saxaaba bu siiw Ruaym euh, al-Ghanam nak moom Ibn Mas'ud ay jalooreem di saahibul euh, wisaada wan-na'layn euh, nekk boroom jaloore yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na alaa unabbi'ukum mal 'adatu hiya an-namima al-qalatu bayna an-nas wa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qaal inna ar-rajula yasduqu hatta yuktaba siddiqan wa yakzibu hatta yuktabu kazzaba voilà <laughs> bu dee côté bii moom côté bii inna ar-rajula yasduqu waaw boobu moom ñoom imaamul Buxaari yu ak ñeneen ñëpp a ko solo waaw côté boobu moom inna sidqa mooy li nga xam ne moo ko ma inna sidqa yahdi ilal birr wa inna al birra yahdi ilal janna wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur wa inna al-fujura yahdi ilal naar wa inna ar-rajula la yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba côté boobu moom bu dee côté boobu ndax hadis bi lii tamit ci la mais ñun côté bi nga xam ne moom la imaam soxla fii loolu la imaamu ahmadu ak taalibeem bi imaam muslim kenn solo mais beneen côté bii moom nga xam ne day wax ci wàllu kadib inna la côté dëggu nit ki dina dëggu hatta ba ni nga xam ne lañ koy binde la ko boroom bi nag di dogale ci moom lu jiitu defal ko taw tawféex mu nekk bu boole ko ci na yi ñi nga xam ne seen lépp dafa dëggu waaye dina nar waaw buy nar di xool lan la wu gën a pataar ba borom bi di ko bind nag yow mii moom ci kazzabuna yi nga bokk wal iyaadu billah bu dee loolu moom <coughs> ñoom eh, imaamu Nasaa'i kese moo ko solowul même imaamu Maalik solo kaddu eh, eh, googee voilà ci xam ne balaaxa yi balaaxan la ko solowee waaw ñoom ñépp imaamu Nasaa'i daal moo ko solowul Euh, sinon côté boobu mais bu dee côté lii al adh moom loolu imaam Ahmad moo ko solo kon al imaam ka xool imaam Ahmad moom ni mu gonde ci musnad Abdullah ibn Mas'ud mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far moom lañ jóge moom la ko Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad ibn Bashar daal di jële muy eh, az-Zamin ak Bundar ci moom mii lañ ko jële muy Gundar gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi mu ne haddathana Shu'batu mu jël ko ci baaji it leen di amirul mu'minin Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward gis nañ ko sànq qaala mu ne sami'tu Aba Ishaq gis nañ ko sànq yuhaddithu muy nettali an Abil Ahwas ngi gis même càllale ga <coughs> voilà mu jël ci Abul Ahwas an Abdillah ibn Mas'ud annahu qaala inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama allama hmm? allama wala allama fawatiha al-khayr wa jawami'ahu wa khawatimahu waaw su waa nga ne inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ullima wala allama boo nee ullima hmm, eh, bu boobaa mooy xamalees nees ko kene seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamalees nañu ko fawaatihal xayr li nga xam ne mooy caabi yiw yëpp la ko borom bi amul bu ci amul bu ci rëcc non amul amul bu ci rëcc ah lépp lu yiw caabi ya borom bi xamal na ko waxuma la lool mais jox na ko on fiitu mafatihar sham te yooyu mooy yii rek mais noonu noonu mooy ci biti mais lépp la ko jox <laughs> ah inna muhammadan mu ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam won li ma xamal nees ko fawaatihal xayr waaw caabi yiw yi wa jawaami'a ak yi nga xam ne moom mooy nga xam ne ñoo dagale lépp wa xawaatima ak tamit la nga xam ne ñooy tëj mbir yi nag yiw yëpp waaw buntu yëpp ak quintessence quintessence la dajale mbir ya ak tamit la nga tëj waaw wala nga ne àllama tamit day dox mooy xamle na ko da koo xamle waaw da koo xamal xeetam mu ne fa qaala mu ne ida qa'adtum fi kulli rak'atayn bu ngeen toogatee di julli ci ñaari rakka yu nekk mooy bu ngeen di taay fa qulu na wax ataxiyaatu lillah mboolem nuyoo yi yu sell yi lillah borom bi la ñeel wasalawaatu watayibaatu wasalaamu alayka ayyuha nnabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu li mooy taxiyaat li nga xam ne riwaaya Ibn Mas'ud bi mu jële ci ren saa saa attaxiyaatu lillah wasalawaatu watayibaat assalaamu alayka waaw yu teey ah, assalaamu alayka ñuy nañ la ayyuha nabi yow yonent bi alayhi salaam wa waaye ak yërmande yàlla wa barakaatu yàlla nay dotteeku ci yow waaw assalaamu alayna léegi nag nga door a ñaanal ndax yonent bi alayhi mooy cosaanu yiw gi wala assalaamu alayka xam nga dañ naan la booy ñaan da nga commencé sa bopp wala rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman e sa borom yal nag ñu yërëm wa li ak suñu mbokk yi nga xam ne sabaquna ñu jiitu bil iman ci ngëm yàlla gi waaye bu dee yeneen saa salaam moom ngay njëkk parce que mooy ki yàlla njëkkal li ci yëpp waaw bu dee leen saa salaam boo taxoon mu ne kenn du gëm dëgg-dëgg lu dul moo maa koy gënal euh, baayam ndayam ay doomam ak boppam sax voilà <laughs> kon koy kooku ngay jiital ci lépp moo na assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi après nag door assalaamu alayna yal na jàmm nekk suñu kaw ak nuyu yàlla wa ala ibadillahi salihin ak ci kaw mboolem jaamu yàlla yi ñuy dund ak ñu maa ngi seede tey dëggal la ilaha kaamul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg illa kurut borom bi kurut borom bi yàlla waaw waaw Allahu akbar wa shahadu waaw te maa ngi seede tey dëggal anna Muhammadan ana jaamam bi nga xam ne moom lañu naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu te la summa ginnaaw gi li yataxayyar ahadukum min ad-du'a mu tànn ci ñaan ajabahu li ko gën a yéem ci ñaan mu ñaan waaw ilayhi falyad'u bihi na ko seet li mu gën bëgg mu daldi koy ñaan boroom rabbahu azza yi mooy boo taayaa gisoon nañ loolu mu ne wa inna muhammadan ba léegi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbiukum bal adah gis nga suñu xadis yi door a ñëw moo ndax duma leen xabaari lan mooy alad qaala hiya namima mooy ak alqaalatu bayna annaas waaw ay di jël ay wax toxal jële ci kii yóbbu ci kii ngir bëgg jaxase féewale seen xol yi wa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ta sayyidina muhammad salawatu rabbina wa salaamu alayhi qaala neena inna rajula gis nga nit ki yasduqu dina dëggu hatta yuktaba siddiqa ba dañ koy bindee kene moom ko dëggu la wa yakdibu waaye dina expliquer mooy dina nar hatta ba ni nga xam ne yuktaba lañ koy bindee kazzaba muy chef wu expliqué kat yi wala mu bokk ci seen kilifa mooy ñu gën a màgg rek ci nar wala iyaadu billah gis nga kon al Ahmadu ibnu Muhammad ni nga xam ne noonu la ko ndee mooy eh, imaamu Muslim comme nii nii la ko ndee même hmm. eh, kon mu ngi noonee wallahu ta'ala alam waaw léegi daf kon ginnaaw taxrij bi nii gis nañ xadiis bi mi nga xam ne doon la ñëwee léegi nag mu des ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu xaraamal gu ñu xaraamal di ràmbaaje waaw ñu ne la ah lëkkaale bi mooy yonent bi alayhi salaam bu ko xamalee lii ne al-adah mooy lan mooy an-namimatu te xam nañ ne namima dafa xaraam ci xadiis yi ñu romb al-qaalatu bayna an-naas yaa diggante di jël ay wax di toxal diggante nit ñi daale bii da yàq waaw loolu yëpp mu nekk loo xamante ne nii lu képp kenn war a moytandiku la bu baax a baax a baax a baax waaw bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yiw naw ci yiw amul genn yiw goo xamante ne mu ngi ànd ak moom amul waaw amul te mooy sa sànjum boroom nga ci eh, nga ciy jële parce que boroom bi eh, bëggul jaam yi jaxase diggante jaam yi ci loo xamante ne ay wax yooy doxal waaw loolu boroom bi Euh, bëggul lool daa bëgg diggante nit ñi <clears throat> ñu nekk loo xamante ne day dañuy duy dox lu rafet moo tax mu ne euh, euh, innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum waaw innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi de ñoom ñooy ay mbokk kon nag fa aslihu yëwénal leen bayna axawaykum yëwénal leen seen diggante mbokk ba na nam maam bi nag ñëw ne moom mel ni li yàlla digle moom leneen la dégg way ngëm yàlla yi rek ñooy ay mbokk yëwanal leen seen diggante mbokk yi moom mu mel ni daa dégg ne yàq seen diggante mbokkoo yi waaw ba moo tax daanaka li muy wax li ko nettali lépp c'est dans de yàq waaw waaw day jël courant plus ak plus boole leen ngir di xool explosion am mu taxaw ne waaw ah, wal iyaazu billah loolu nag eh, mooy ñi nga xamante ne dañu yor boo leen gisee nii ci biti dañoo yor eh, jikko yi tam nga ne jikko yi nit waaye déedéet waaye ñoom li ñu yor seen biir mooy yëfi saytaane moo nekk li nga xam ne mooy seen biir wal iyaazu billah aadana allahu min al ghurur kon imaam dafa jeexale xadiis bi ci wàllu namima di ñu leeralaat ke ne xaraam gi xaraam na waaw te tamit mooy dina yor yeneen tur waaw alaab boog an namima foo ko dégg c'est la waaw mooy du loo xam ne lu baax la du lu gërëmu du loo xamante ne nii euh, euh, du la jullit war a nekk waaw bu yëwënalul bu mu yàq bu yëwënalul bu mu yàq waaw inna allaha la yuhibbul fasad inna allaha la yuhibbul mufsidin borom bi bëggul yàq waaye borom bi bëggul yàqkat yi waaw borom bi bëggul yàqkat yi kon nag euh, rawatina euh, al islahu dhatul bayn islahu dhatil bayn bo yéwénal diggante yi loolu mooy li nga xamante ne mooy li war comme li nga xam ne moom la Cheikh Abdul Aziz ibn Malik ibn Uthman alayhim ridwanu rahim euh, almannan doon wax <clears throat> dee leen yor jikkoy yor leen jikkoy puso te yor jikkoy paaka puso fu mu jóge daa gis ñaar yu war a ànd yu xotteeku mu leen di boole waaye paaka moom fu mu jóge ñaar yu ànd lay fexee dagg waaw jikko jooju nag baaxut waaw loolu nag ni ko nit ñi jaari dafa bari ci ay toxal bokk na ci waaye gina ñaaw yi ñuy jaar mooy toxal ay wax jël waxu kii parce que le di xaar nan lay réagir moom mu réagir au chaud ah à chaud bokk réagir à chaud affaire bi kii mu jël tamit yóbbu fee ba ni muy yàq mbir yi kon loolu lu garaaw la li tax yore saa salaam jël di leeral saxaabaam yi lii c'est pour moytandu ko la euh, ay saxaabaam radiyallahu waaye xeetam ilaa yawmi diin ci fléau bi lu garaaw li muy namiima gi wallahu taala